moo tax moom da doon tere li nga xamante ni nii moo jëm ci di taaral bu baax jàkke yooyu moom alayhi salaatu wasalaam da ko doon tere comme ni mu ñëwee ci xadiis yu bari euh, comme ni imaam ibn Xuzayma rahimahullah daal di solo mu ngi ci musnadu Abu Ya'la Abu Qulaba rahmatullah alayhi taabi'i boobu jële ci Seydina Anas Seydina Anas radiyallahu anhu ne dégg na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ya'ti ala ummati zamaanun yatabaahawna bil masaajidi thumma laa yu'ammiruunahaa illaa qaliila dëggo noon imaam Abu Daawud rahimahullah soloo na ko imaam Ibn An-Nasaa'i ak imaam Ibn Hibbaan loo xam ne nag muxtasaran dafa gën a tuuti tënk que lii kon ci musnad imaam Abu Ya'la ak saxiixu Ibn Xuzayma imaam ab e, e, e, Ibn Ya'la soloo na ko imaam Ibn Xuzayma soloo ko ñoom ñaar ñépp ñu jële ko ci yoonu Abu Qulaaba rahmatullah alayhi Seydina Anas ne man dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne dina dikk jamono joo xam ne ci sama xeet li muy ummatuhu alayhi salaatu wassalaam jamono joo xam ne dañuy puukari wante di tabaxi jàkka ku nekk di jaay ne maa dàq jàkka ñi ci des ku tabax ñu tabax ngir concurrence di concurrence seen ñii naan ñun moom suñu tariixa jàkkaama gën a rafet seen tariixa allahu suñu jàkkaay koñ moo dàq jàkkaay ñeneen wala nga dégg mooy jàkka ji gën rëy sur di ko bàkkoo te wallahi jàkka la yoo xam ne lu ñu rëy rëy rëy boo moywul sàppe bu njëkk bi lu xaaja fees ñu koy ñu koy puukarewoo mu ne dina ñëw jamono joo xam ne ci sama xeet jamono joo xam ne dañuy dañuy yatabahawna bil masajid dañuy puukar mooy yatafaaxaruna di ko di góondiwante ku nekk yi góondi sa moroom ci jàkka ji ñu yor yéen xaañu ngeen koo yor oh. nga ne ñun moos murid yi jàkka ngeen yor yéen tiijaan yi xaaju ngeen yor loolu tiwaawoon tiijaan bi ne yéen xam ngeen ne yéen mu yéen murid yi moos jàkka yi ne tiwaawoon xaaju la bokk ak loolu mooy am nañu koy wax ci ñu xaal yi ak ñoo xamante ne pourtant waroon nañu am am na ñenn niveau yi mais comme que ay sectaire lañu ñoom ñoom affaire ñoom dañoo sectaire de trop ay fanatique lañu ñoom ci yooyu la ñuy nekk ci détails yi te xamuñ ne jàkkaay yonent mi alayhi salaatu wassalaam kaana arishan ka arishi Muusa alayhi salaatu alayhim asalaatu wassalaam mbir la woo xam ne boo taxawoon daanaka tuwaal boo yëkkatee sa loxo ci xobi tàndara mu koy laal loolu moo tax yonent alayhi salaatu wassalaam xadiis boobu doon wax ci wàllu laylatul qadr sayna Abu Sa'id al-Khudri ne maa ngi fàttale yonent bi alayhi salaatu salaam jour boobu moom bi mu nettalee ne dafa gis ne ca suba ga laylatul qadr yonent bi alayhi salaatu salaam di sujjóot fi muy sujjóot nekk ci ban loolu mooy wane xoolal jàkka jooju ndox mi da doon taa bi dugg ci biir ba buñ doon sujjóot léegi yonent bi alayhi salaatu salaam di doon sujjóot ci ban bi allahu akbar kooku de newul naan marbre yi ñu yor mooy dernier yaxaw bi mooy cri bu waaw mu kon dina dikk ci sama jaam yi jamono joo xam ne yatabaahaw na dañuy puukareewoon di puukareewu bil masaajid di ci seen jàkke yi jàkkaay baay diw waay waay waay xam na jàkkaay jàkkaay jàkkaay Parcelles Assainies gi waay Nord Foire seen jàkk bokkul ak jàkkaay waay eh, eh, waay jàkkaay Almadies ji bokkul ak jàkkaay Pikine ji mu ne yata ba du xat loolu la ñuy def summa te gis nga li ñuy def lool amul kenn koo xam ne ci ñooñu boo seetloo bu ñëwee jàkka lu ñu moom ay demu jàkkaan dañ koy compter summa laa yu am nirunaha ginnaaw bi duñu dundal jàkka yooyu leen fa gis mukk dundali lan dundal ko tekkiwul rek di ko tabax déedéet moo tax imaam al-Baghawi ne loolu ak beneen jaman beneen version dane tashyid loolu euh, dundal jàkka boobu bala ñu ñëw ci lool dundal jàkka yoo am miru naa tekkiwul rek di ko tabax mais di ko dundal ci ay salaat yoo fay def di ko dundal di dem ci waxtu yi di fa jàng xam-xamu diine waaye di fa def ay azkar loolu kenn ci ñoom ñooñ di puukarewu doo fa gis jumaa ju rëy rëy rëy yoo xam ne presque jumaa événement la événement ñëwee ñu góndi ci ñépp mais presque kenn du fa dem kenn du fa dem ñu néew moo tax mu ne duñu ko dundal illaa xalilan lu dundu néew Seydina Anas ba léegi jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na laa taquumu saacatu xatta yatabaaha nnaasu fi lmasaajid mu ne jële na ci yonent moom de jële na ci yonent bi aleyhi wassalaam mu ne àddina du taxaw euh, alaaxira du taxaw mukk bésub àtte bés pénc du taxaw respect lu dul ne bala moo taxaw nit ñi dinañ puukarewu ci biir seen biir jàkke yi di puukarewul lu ñu di def xeet te def def ko ngir puukarewul waaw akbar waaw ku nekk nag na nag sa bopp yow ci noo ci yow yow noo def ak loolu nan nga def ak moom est ce dangaa bokk ci ñi nga xamante ne nii ñoom seen jàkke yi moo xam communauté buñ bokk ak tariixa wala ab koñ wala yooyu wala ab association bu am seen jàkk xool leen yéen lan mooy seen yéene ndax innamal a'malu binniyat est ce que bi ngeen koy def lan moo tax ngeen jóg ay nit ñi am nañu nañu am waaw loolu dekkiwul dara sa yéene baaxul déedéet loolu kenn du ko yéenee ndax yéene boobu baaxul Seydina Omar ibn al radiyallahu anhu mu ne bi nga xamante ne moom ci la joxe ndigal ci xilaafaam ñuy tabax jàkke ji jàkkaay yonent bi alayhi salaatu na joxe ndigal ne akinna naasa min al matar wa iyaaka an tuhammira aw tusaffir fa taftina naas mu ne ñi nga xam ndax dañu dem ba seydna abu bakar radiyallahu anhu comme li hadis bi nekk seydna omar bu seydna abdullah ibn omar nekk ci saxi imaamul buxaari que ne yonent ma lay saab saab mooy hadis bi ñu waxoon sànq que ne euh, euh, euh, jàkka ji noonu la meloon toit bi ci ay ay kii la woon tàndarma xobi tàndarma ginnaaw gi Seydina Abu Bakar noonu la deme changé wu ci dara Seydina Omar ñëw daal di koy def ci taw mu daal di koy defaraat toile yokk ci tuuti def yokk jàkka ji def ci toile wax ñi ko doon liggéey ne akinna naasa minal matar ne dangay protéger nit ñi ci taw yi ndax jàkka ji da doon léegi nag comme que alal am na nañ def loo xam ne jàkka ji dootul inondé ñu defar defar ko toit boo xam ne léegi ci ay xeer lay doon comme yoo xam ne comme lu ñu xamee lu ñu plafonné ci loo xam ne day tax ndox mi du dugg mu ne nag joxe ndigal ne wa iyaaka ñi ko doon liggéey chef de chantier bi maa ngi lay moytaleku loo ngay lan an tuhammira nga koy tabax ko def ko def ci ay couleur mu xonq aw tusafira wala mu jaune ndax boo defee lool fa taftina naas bu boobaa kononte kon di nga fitnaal nit ñi ndax bu ñuy julleeti seen xel mi ci taar taaru jàkk taaruwaayu jàkk ji lay nekk di xool taaruwaay di di julli di xool sa bopp ci ci karo yi ndax leer bu ñu leer di xool kay jaar sa ginnaaw ak ki ne sa wet lan lay xool Allahu akbar te yaa ngi yaa ngi julli mu ne kon nag bul def lool ndax loolu boo ko defee kat fa taftina naas dangay euh, euh, li nga xamante dangay fitnaan nit loolu nag boroom xam-xam yi dañoo ànd ci lii ne mbir mi luy la jàkk amuñu droit di ko rafetal yenn taar bi di ko taaral ndax loolu day fitnaan nit ñi te loolu la yeneen ci lay saatu saa comme moom euh, an bi jaaniya benn dafa soloon benn yére yonent ma alayhi salaatu salaam boo xam dafa amoon ay dessin mu pare summi ko ne yóbbul leen ma li ngeen joxal ma ko Abu Jahm te indil ma an bi yaa an bi jaaniyati Abi Jahm mu yére bu diis lay doon boo xam ne yaa mantu bu diis mu ne boo demee ngeen indi ma boobu ndax kat alhat nii mu ma doon préoccupé yére bi sànq aani fan ci sama julli ji comme ni mu nee ci saxi imaamu muslim rahmatullah alayhi mais bu dee yonent bi alayhi salaatu moo def loolu lan ngay xalaat ci ñun ñi mu ne laqad alhatni anifan yéere bi dama doon préoccupé sax euh, kon din dem leen ngeen jox ko Abu Jahm ah léegi nga ne ah ah Abu Jahm moom radiyallahu anhu mais moom yonent bi alayhi salaatu dem jox ko yére boo xam ne moom moom bu dee moom ak ki mu doon nee na yéene bi damaa préoccupé sama julli mu dem jox ko Abu Jahm mu koo xam ne ab saxaaba boo xam ne du dara newul dara jaam taalibe mais kooku day gën a fitnaw ñu ne la loolu yeneen ci maa lay saar saam joxu ko ko ngir mu koy jullee de déedéet comme lam joxo woon lam waxoon Seydina Omar ibn al-Khattab ba mu ne ko jëndal yére boo xamante ne nii moom ngay sol ci wufuut yi ak àjjuma wan ko kenn nii jaay al Utaaridi boobu mu ne ko kaay ne yonent mi alayhi salaatu salaam kii jëndal yére bii muy jaay yonent mi alayhi salaatu xool yére bi fekk mu doon soie mu ne yére bii ku amul benn cër innamaa yalbasu man laa xalaaqa lahu fil aaxira nga kiy sol yére bii mooy koo xam ne amul benn cër alaaxira yonent mi alayhi salaatu ñu toog ab diir mu am même tissu bu mel noonu yére bu mel noonu dikkal ko mu yónni mu jël ko am lu mu ci jël may ci Seydina Omar ibn al-Khattab yónnee ko ko Seydina Omar dañ ko koo ëndil rek ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ko jox rek mu jëli mu mu def mu def rapport bi mais yonent bi sallallahu alayhi keroog yére bii la bu mel nii la woon tissu bii la woon mu ne ko amul cër àllaxira moo koy sol ba pare tey bu yónnee ma ko kon loolu mooy boo defee kii bi <laughs> mooy ne lii ko amul tir alaakara boo koy sol ba pare yow ñu jël yónni la ko <laughs> loolu day mel ni bu gisee ci ne kon baatu moom daa yàqu de que moom amul tir alaakara moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ko mu gaaw daw bàyyi lépp li muy def daw si ne yonent bi alayhi salaatu salaam waa lii nga ma jox mooy keroog li ma waxoon mooy même yére bi mu ne ko joxuma la ko ngir nga koy solle <laughs> déedéet joxuma la ko ngir la sol après Seydina Omar ibn Khattab yónni ko may ko benn frère bu nekkoon Makka insha allah yooyu masala yi ci jëm loolu jarul ñu ci gën a fii pour wax la ne léegi bu dee ni yéere boobu moom mooy préoccupé li yonent ma la saa saa wax dëgg kon nan ngay xalaat ci jàkka ji fépp nga naay sal ko orne ko moo tax boroom xam-xam ni ne loolu moom waruñu koo def imaam Abu Hanifa nag rahimahullah dane loolu dina possible mooy rafetal jàkka yi ci kaw benn affaire mooy ne bu dee dañu koo def ngir màggal jàkka ji bu dee màggal jàkka ji jox ko gëdd gin koo kii ndax tamit bu dee ne këru nit ñi dañoo rafet lool jàkka ji mel ni pukus mel ni ngunu loolu jaarul xam nga ñeneen ñi dañu waxul loolu mais pour euh, pour leeral la moom waxul loolu mu dane rek bu dee ne dañ koo def ngir màggal jàkk ji loolu bu boobaa lu ñuy rafetal bi man nañ koo def mais dangay gis ne euh, euh, te tamit mu xaw a niroo li nga xam ne mooy am ci dëkk bi ndax nit ñi am na ñoo xam ne loolu lañuy ñuy joxe gëdd lii moom imaam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ba léegi ci wàllu euh, yooyu yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon gis nañ saxaaba yi radiyallahu dañ doon tee li nga xam ne loolu la moo tax Seydina Anas di rafetal jàkk yi ka taaral ak puukare gis nañ kon li Seydina Umar ibn al wax yii yépp imaam al indi ko ci indi na ko ci kitaabu salaa baabu bunyaanil masjid mu ne wa qaala Anas Seydina Anas radiyallahu anhu nee na biha thumma la yu'ammirunaha illa qalila wa qaala ibnu Abbaasin latuzaxrifunnaha kama zaxrafatil yahuudu wan nasaara Seydina Anas mu ne Seydina Anas nee na loolu wax nañ la xadiis boo xam ne moom bi mooy bu imaam Ibn Xuzayma bi ak imaam Abu Ya'la biñ la wax sànq que ñoom que ne dañu koy puukare woo Yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne dégg na kon Seydina Anas ne kon da ngay gis ne xadiis boobu Seydina imaam al Buxaari yi temps da ko. ta'liq la mooy mu'allaq dafa ñëw rek ne Seydina Anas nee na mais am na cosaan wax nañ la sànq kuene imam Abu Ya'la ak imam Ibn ñoom soloon nañ ko imam Ibn Khuzayma ci euh, saxiixam jële ci ko ci yoon Abu Qulaba ñoom ñaar mu jële ko ci Seydina Anas mu ne kon moom radiyallahu anhu dinañ puukarewu ci jàkka yi te kat duñu ko dundal ci di fa dem di dundal jàkka du tabax rek déedéet mooy ndax jàkka arwaax yi ruux yee koy dundal jaamu yàlla yañ fay def loolu la mu ne katat duñu ko dundal illaa qalila lu dul lu néew imaam abdullah ibn abbas ne la tuzaxrifunnaha kama zaxrafatil yahuudu wan nasaara waat naa ne xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dinañu ko taaralil jàkk di ko taaral di ko rafetal du pare mukk saa bu ñu paree daanaka ñu indiwaat leneen muy gën a taaru rek wat naa ne dinañu ko taaral kamaa kenn nga xam ne zaxrafatil yahuudu noonu la yahuud yi di rafetale di ornee ka taaral ak nasaara mooy yahuud yi la seen synagogue yi fi ñuy jaamoo seen équivalent fi ñuy jaamoo yàlla wan nasaara ak ni nasaraan yi def seen église yi ku dem chapelle Sixtine Rome di nga gis ñoom ni ñuy def seen église yi taaral bi mu ne mu mel noonu gaa yi dinañu ko def waat naa ne xeet wi dinañu ko def allah allah allah wax na dëgg de waxati na dëgg moom Abdullah ibn Abbas eh, rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma yonent mi yu salaatu wasalaam wax na ci beneen xadiis ne maa umirtu man moom digaluñ ma bi tashyidil masaajid eh, digaluñ ma ci may yëkkati jàkka yi di leen tabax ñuy kawe di leen rafetal di leen yëkkati rek ñu jëm ci biiru def lool rek mu ne man digaluñ ma lool yédéet kon loolu mooy li nga xamante ne ni mooy euh, li am ci wàllu jàkk ak ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak taalibe saxaaba yi radiyallahu anhu noonu lañ ko doon defe waaye nag de fur et à yi daa mujj changer léegi boo taxawee sax di di weddi di di ñaaw loolu yow ci boppam yaa am problème gars yi dañ lay ŋàññi ni kii daal ñe mooy nag xaw imaginer léegi ñi suñu jamono bés boo teniree discours bi te lii nii moom la yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale moom la saxaaba yi doon wax mais léegi wax ko léegi que ne non non non non nga gis benn jàkka joo xam ne lañ fay dépenser ci ay millions ki milliards te pourtant pare na mais tout le temps ñu ngi yokk ka def leneen te presque par événement rek par événement lay fees sinon du fees ci biir dara ñu bari duñ fa ne mais wax leen affaire bi laay dañ naan la da ngay aw wala yow lu ne nga wax la ko te pourtant nii nii nii la demee woon lii mooy ne waaw mooy jamono la joo xam ne asbaxal maaruufu munkaran wa saaral munkaru maaruufa mooy dafa nekk jamono joo xam ne léegi li nga xam ne moo nekkoon lu baax moo mujj nekk loo xam ne dañuy ñaaw li baaxoon ku ko defati yow lañuy ñaaw ku fi waxati lii moom c'est sûr que yow la dugg moom toppal ne kii voilà nom d'oiseau bu ne ñu woowee la te pourtant yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam loolu la jàngale boo ma nee alal amul woon mais bi mu ubbee Makka alal amul woon alal gi ñu fa jëlee la fa jëlee ci alal ak ubbi yi mu ubbi après dëkk yu bari alal gi doon ñëw mais pourtant neewul naa naa naa naa jëlaat jàkka ji jàkka ji bi mu ko defaraatee lan moo tax mu defar ko mooy ne toit bi moo dem ba yàqu comme ni ñëwee ci riwaaye yi commencé yàqu mu defaraat ko Seyna Omar ibn Seyna Abu Bakar moom laalu ci dara moom moom yonent mi alayhi salaatu salaam laalul du ko laal Seyna Omar ñëw nit ñi commencé bari mu am lum ci yokk ba pare fekk toit tamit di seen naka lool te yàgg naa mel noonu muy gën yàqu mu def ko léegi loo xam ne dañ koy tabax ba ndox yi dootul dugg nga gis lépp c'est pour protéger ñi nga xam ne ñoo fay julli la mais pas pour def ko ngir puuk réew Seydina Usman radiyallahu anhu ñëw yokk ci lu gën a bari ndax nit ñi dañoo gën bari alal ji gën bari mais defu ko nag alal ji dafa bari mais nit ñi dañoo gën a bari mu yokk ci lu bari ba pare tabax ko def lépp léegi mu def lépp mur ak ay xeer ngir mu gën dëgër ñuy dem ba dem ba après nag ci buur yi ci la commencé mel noonu ba ni nga xam ne noonu la ñu gis léegi loolu moo doon am moo tax imaam alxaafis ne wa awwalu man zaxrafa almasaajid alwaliid ibn abdulmalik ibn marwan wa daalika fi awaaxiri asri saxaaba wa sakata kasiirun min ahli al-ilmi an inkaari daalika xawfan min alfitna mu ne gis nga euh, ni ñuy def jàkka yi lii léegi di rafetal di xool marbre yi dàq ci kaw suuf mu leer lii boo ko fi tegee ñu bari da lay fitnaan ndax dañuy nekk di seetu ci maar bi ak di dem di ko puukarewoo ay suñu càkk ah képp waaye yow toolu jaru wan leen ma jàkka ju mel na wala Sénégal yàlla Afrique de l'Ouest moom jàkka ju mel nii ana andi ko mel ni mbir yi looloo tax mu jóg déedéet jàkka bu pour lool déedéet jàkk loolu taxu koo jóg te moo dàq tekkiwul moo ay fruits ay leer yu fay tukkee ndax jaamu yàllaay ña fa nekk ndax bu doon lool kon nga ne jàkkaa yonent mi alayhi salaam xanaa kon loolu amu fa jàkk joo xamante ne comme li Seydina Abu Abdullah ibn euh, euh, euh, Omar radiyallahu anhu wax ci xadiis bu nekk saxiixul Buxaari rahimahullah imaamul Buxaari këne xaj yi dañ fa doon dugg kaanatil kilaabu tuqbilu wa tudbiru wa tabuulu fil masjid këne xaj gi ndax temps yooyu bi ñu ko da waxee nii def na lu am ay porte mais amul porte yoo xam ne dañ koo def comme bunt yooyu ubbee ko tëj tey de xaj yi dañ fa doon dugg a génn di saw ci jàkk yi bon loolu di saw bi après am nañu loolu beneen affaire mais pour wax la xoolal ni meloon jo temps yooyu pourtant ak lëfa doon génn moo doon balluwaayu leer kon mbir mi jàkka pour ay loolu du objectif imaam alxaafis rahimahullah ne ki nga xam ne moo njëkk a def loolu di taaral jàkka yeeka di orneewo jëm kanam mooy alwalid di nekkoon xalifa boobu alwalid di doomi abdul malik ibn marwan muy umay umayyaad yi waa al Marwaan it lee di famille Marwaan ibn al-Hakam al-Walid ibn Abdul Malik ibn ibn Marwaan rahmatullahi ala al-jamii mu ne moom al-Hafiz ibn Hajar ci al-Fath wa dhalika mu ne te loolu bi muy def loolu moom ndax moo ne woon xalifa temps yooyu fii awaaxiri asri saxaaba ci feewu feewu li desoon ci saxaaba yi mooy dundu ñi desoon ci saxaaba yi bariwuñu woon seen fin wu dund euh, waa léegi yow nga ne ma loolu baaxul yonent mi alayhi salaatu salaam Seydina Omar Seydina Anas Seydina Abdullah ibn Abbas yooyu yëpp ñëw jaar fi sang bi wax wax loolu yëpp mu leer yow nga ne ñoom ñu ngi ko lool kii ba mu koy def fin wu dund saxaaba yi la mais lan moo tax waxuñ ko woon ne lii baaxul voilà lii may wax ne li ñuy def nii baax na nga am ne noonu ah non xaaral wa sakata kathirun min ahlil ilm te nag du ñépp ci noppi woon ah. li ëpp ci borom xam-xam yi daal di ci noppi muy saxaaba yooyu waxuñu ci ak seeni taalibe ngir ñaawlu loolu jëf jooju xawfan minal fitna ndax bañ fitna ndax nag boroom xam-xam day jauger tout le temps xool ana problème bii may bëgg régler est-ce que bu ma li ma ko nar a régler lu jur lu gën a problème bi ma nar a régler mooy irtikaabu axaf darara yi daal di def li gën néew ci mooy moyen li tubaab yi naan moindre mal choisir moindre mal yi nga xamante ne nii mooy ñaari yépp pire nga xool euh, bi nga xam ne moo ci mooy piir yow bu la leeree ni ñii lii ñuy def garaaw na bàkkaar la mais bés bu ma jógee ngir dindi ko ça va causer lu gën a li ñuy def lu gën a li ñuy def boobaa dañ naan la bu ko def ñoom it loolu la woon te loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon di sàmmanteel moo xawoon ci xaadi xaw-xaw kaw-kaw bi ñëwul kon ni mu ñëwee ci ni mu nee ci saxiix yi Seydina Anas ak euh, riwaaye Seyd imaam at bi nga xam dafa dugg ci biir jàkk yi julli ñaari ràkk ba pare yëkkati loxoom ne allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham maana ahad ne kaw-kaw bi jóge ñëw dugg ci jàkka ji julli ñaari ràkk jóg tàllal ba pare ñaan ñaan ne yàlla allahumma yow sama borom yàlla nag ma yërëm man ak muhammad di yonent bi alayhi salaatu wassalaam te nag boo yërëmee man ak muhammad alayhi salaatu wassalaam sayyidina rasulillah bul alayhi salaatu wassalaam bul yërëm keneen kenn laa wax après man moom ñun daal yërëm ni ñun rek yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne déedéet déedéet laqad hajjarta waasi'an i yow tëj nga lu yaatu ga daal di limité ci ñaari maag yow rek nga yërmande yàlla ni mu toll nga bëgg ko yàlla daal yemale ko ci maag yow de déedéet ba pare ñu naan déet mu jóg tuur ndox ci jàkka ji ñëw rek summi rek di tuur ndox radiyallahu ba ñu jóg nar ko pam ci pamtee yonent bi alayhi salaatu wasalaam pourtant da leen bàyyi leen la tadrumo bu leen dagg saw bàyyi leen ko mu saw ba pare ba mu sawee ba pare mu woo ko wax ak moom ne ko fii néegu yàlla la duñ fi def lii lii wëgg tax mu jóg tudd yàlla sant ko bàkk ko yooyu lan julli ba pare mu dig la ñu indi baagu ndox ñu sotti ko ci mais saw ci jàkka ji lool du lool lool lool baax baaxul mais lan moo tax kon yeneen ma sar sam ne bu leen arrêté ne bu ngeen bu gaay bi ñu jógee saxaaba yi radiyallahu nar koo pam ci pamtee duma ko mu arrêté mu leen bàyyi leen ndax xam nañ ne bu sawee benn bërëb boo boobaa foofu après dina neex a régler fii rek la saw ndox la ñuy jël rek sotti ci mu jeex alors que bu ñu ko naroon a jàpp tàmbali na ba pare mënu la téyewaat saw bi mooy day continuer di daw ci jàkka ji fu bari tax te sax ñoom it mën na leen a sawaale léegi nag mooy ne moindre mal bi mooy mu saw fii rek benn bërëb que mal bi gën a garaaw mooy mu sawoon foofu yëpp far sawaale leen ñoom ba pare le fait mu nekk problème ci moom ndax dagg nit ci sawam lool day indi ay feebar yoo xam ne mën na indi feebar ci vessie bi ak wàllu li nga xamante ni mooy ci wàllu yooyu ak rein yeeg yooyu kon irtigaab looloo tax saxaaba yi radiyallahu anhum def moo tax xam ne euh, xalifa bi gis nga bis bu ñu fi nee naan ko lii ngay def di rafetal jàkke yi baaxul wallahi dina fi créer loolu dina indi fitna bu gën a rëy orne orne kon nag noo tax mu ne looloo tax ñu bàyyi ko xaw fan minal fitna ndax ragal fitna voilà am na nag ñu ko permettre comme niñ la waxoon sànq ne imaam Abu Hanifa que ne lool bu dee dañ koo def ngir màggal jàkk ji lool benn la mais da cay teg benn condition que ne alal jooju noonu bu mu jógee ci alalu alal yi ñu koy defare ci ci trésoru jullit ñi ah ah non yow daal boo ñëwee bay orbi gis nga euh, même imam Abu Hanifa rahimahullah mi mi permettre loolu ne mën naa ne mooy da cay teg ay kii mooy ne il faut mu nekk loo xam ne yéene bi du pour puukare danga koy def ngir màggal jàkk ji waaye alal jooju deuxième condition mooy alal jooju bañ a jóge fan bañ a nekk loo xam ne dafa jóge ci alal ji nga xam ne waa réew mi yépp ko bokk jullit ñépp ko bokk ah non non non alal jooju moom déedéet yow daal la ngay def ngir màggal jëlal sa poche bokk nga def mais bul jël lu ñépp bokk nga daal ko ciy def ngir loolu moo tax mu ne walam yaqan sarf an daalika min baytil maal il faut pas mu jóge kon ci alalu kii bi tamit tamit am yeneen boroom xam-xam yoo xam ne ñi ko permettre dañ ne bu dee ne kër yi dafa rafet loolu waxoon nañ kër yi yëpp rafet loolu euh, daal euh, aayul ñu jël jàkka yi tamit def ko mu rafet comme kër yi bu ko defee ñu bañ koo xeeb ba ñenn ñi di bañ dem jàkkaarloo naan ñoom foofu moom non foofu moom dafa salte moom ah yoo xam ne suuf la te ñun suñu kër yëpp marbre la sawaay man tàmm ma di julli ci taxaw ci suuf ak i basan yooyu quoi waaye de toute façon ala kulli xaal comme l'imam al-Hafiz wax ne tere gi daal am na yonent mi alayhi salaatu wa salaam tere li gën daal. mooy topp li nga xam ne moom la salafu saalix yi defoon te ñoom amoon nañu bien amoon nañu alal ngir def ko ndax jamonoy Seydina Omar mais depuis ñu ubbi alal ji ni bare woon Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu anhu yooyu yëpp defuñu loolu kon nag def loolu mooy li nga xamante ne nii topp de toute façon topp njàngaleem yonent mi alayhi salaatu li mu jàngale wax ko te jëf ko ñu gis mooy li nga xamante ni moo gën fopp te nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxati na dëgg wallahi li mu wax nii la taz la la taz la taz sa yati zamanu ummati yatabahawna bil masajid thumma la yu'ammiruna illa qalila dina ñëw jamono joo xam ne sama xeet dañuy puukarewoo jàkkay te kat duñu ko dundal lu néew loolu moom ñaari nit taxawuñ ngir xam ne loolu ñu ngi ci ak bari leen yàlla ñu yàlla sàmm amin